mu ne euh, jële ci Zeyna Abdallah ibn Abi Awfa mu ne dañoo masoon dox nekk ci tukki ak yorent bay saasaam fekk xaalam mooy dafa woroon bi jant bi duggee nag xaala yonent bay saasaam ne ya Bilaalu e eh yow Bilaal inzil wàccal waay faj dax lanaa <laughs> nga defal ñu jadax joo jële waaw nga xam ne mooy dañ koy yëngale léeg-léeg dañ koy yëngale nag ab benn mij dax benn bant la boo xam ne euh, bu dee ci ñun day niroog fu ab fuuy voilà boo xam ne moom la nit ñi euh, moom la arab yi doon yëngale seen soow yi bu ñu defoon benn ndab def ci euh, soow ak leneen ak ndox ba bëgg koo yëngal wala def sawi comme yooyu bëgg koo yëngal benn bant la boo xam ne day am mu janna day am ay ay ay côté ay wàll yoo xam ne ngir bu mën a mën a gën a mën a réduire affaire bi ñun ci loolu mooy fuuy rek mooy yi nga xam ne moom ngay yor di ko yëngale boo defaree benn boo xam ne bëgg nag lépp far ni koy yëngale noonu loom ñoom nag benn bant la woon boo xam ne bopp bi day amu boos mu am ay côté ay ay ay wàll yoo xamante ne moom lañ ko doon yëngale loolu nag la ko dool lool mooy nga yëngalal ñu sawiq bi ak ndox mi waaye ak mijj dax bi waaw kay <laughs> loolu la <laughs> waaw loolu nga xam ne mujannahu ra's yi waaw loolu bon wute naag la imam ad-Dawidi rahmatullah alayhi ne ijdah lii loolu mooy uxlub waaw mooy <laughs> rattal ma loolu moo tax boroom xam-xam yi dañ koo jumloo ne ga imaamu Daawud yi lu muy wax nii loolu nekk lu ñu xam <laughs> waaw loolu nekk lu ñu xam nga naan lan moo la alima imaamu Nawawi mu ne no huwa xaltu shay'i bi ghayrihi wal muraadu huwa xaltu sawiq bil ma wa tahrikihi hatta yastawiya wal mijdahu bi kasril miimi uudun mujannahu ar-ra'si litusaata bihi al-ashriba wa qad takuunu wa qad yakuunu lahu salaatu shu'ab voilà ci al-minhaaj al-sharh euh, sa imaam muslim ibn al-hajjaaj al-imaam an-nawawi mu ne mijdah bant la boo xam ne moom nga ñuy utiliser euh, di nga xam ne bopp bi day am ay côté euh, nga xam ne moom la ñuy yëkkatee moom la ñuy yëngale. li nga xam ne fii nag li liñ ci jublu mooy nga jël sawix bi yëngale ko boole ko ndox yëngal ko waaw ba ni muy dalee daal di yemoo ñaar yi waaw léegi nag boo ko defee euh, loolu moom la ñuy yëngale li nga xam ne mooy juillet façon yi nga xam ne dañ koo war a yëngal njare kook leneen loolu la léegi kon fii kon sëy naa Bilaal la yaa Bilaalu kon leeral na ne ki nga xam ne mooy mbir mi mooy Seydina Bilaal la te am na li nga xamante ne mooy eh, leeral loolu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu eh, eh, hanbal rahmatullah alayhim rahmatullahi alayhi voilà moom soloo na ko ci xamante ne dane abdallah ibn abi awfa dane fa daa sahiba sharabi yonent bay sa sam woo ki nga xamante ne nii moo ko doon yoral li nga xam ne mooy am am am am am am ay naanam moo ko doon toppatoo te kooku Seydina Bilal la gën a doon parce que en li tax lii imaam al-Hafiz na Hajar da ne est ce que affaire bi du Seydina Omar parce que hadis bii nii boo seetloo moo hadis bi ñu génnoon ci buntu bii ñu buntu bii mooy hadis bi jiitu rek te ñu ne la moom la imaam al-Bukhari ñoom la tegale Seydina Omar moom moo ne qaala lii. ci riwaaya imam ibnu Xuzayma mu ne wax ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa aqbala al min haahunaa wa adbara an min haahunaa wa gharabat ash-shams faqad aftara as-saa'im imam al-Haafiz ne mais kon est ce que loolu loolu loolu est ce kon du Seydina Omar hein parce que Bilaal bii day mel ni est ce que du tasfiix du tasxiif mooy au lieu ñu def fu laan ñiy bind doon recopier euh, euh, euh, hadith bi au lieu ñu bind fu laam ñu bind bi laal waaw moom loolu la wax ne est loolu waaw fa laallaha tusuffihata yaa bilal yaa fulaan ji parce que riwaay yu bari yaa fulaan la ñëwee waaw yaa fulaan yaa fulaan yaa fulaan euh, bu imam Abu Dawud bii ne yaa bilal waaw léegi nag mu ne euh, te romboon na ci hadis ibnu Xuzayma euh, Seydina Omar ci Abu ibnu Xuzayma biñ la doon wax sànq boobu yo Seyna yonent bay Seyna Omar dana yonent saa sam man la wax waaw ne bu dee euh, guddi gi ida aqbala laylu min hahuna bu guddi gi dëgmalee ci wàllu weewa adbara an-nahar wa gis bëccëg gi di euh, wane gannaaw min hahuna ci fee wa gharabat ash-shams jant bi dugg euh, so faqad aftara as-sa'im aji woor gi daal nay dox moom mu ne nii est kon kii du moom ah est du moom mu ne loolu ah man naa yenu ne moom la de waaw ndax hadis bi benn la ko waaw waaw comme que nag Seydina Omar nee moom la waxoon ah, ida aqbala laylu kon lool day yenu ne moom lay wax fii waaye eh, eh, loolu waaye mu ne lakin yu ayidu kawnahu Bilal waaye bi mu waxee li moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci al-Fath mu waaye nag lii leeral ne noono lii nii du lii waaw këni Seydina Bilal la woon mooy ci riwaaya fii riwaayatu Shu'ba bi nga xam ne dane fa daa bi saahibi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne nii moo yor li nga xamante ne mooy ak naanam te loolu moom euh, nekkuloon Seydina Omar quoi <laughs> waaw fa inna bilalan radiyallahu anhu wal ma'ruf bi xidmati nabi sallallahu alayhi wa sallam Seydina nag moom lañ gën a xam ne ki nga xam ne moom que du par rapport Omar ñu doon liggéeyal yonent bi saa saam ci lool lool nag Seydina Bilal la gënoon la gënoon lañ ko gën a xame quoi kon nag Euh, moom la quoi kon kooku mooy Seydina Bilal Seydina wa Mawlana Bilal moom la radiyallahu anhu sauf que daa jàppoon ne mais yoneen saa saa est amul lu ko nëbbu ba man li may gis gisu ko quoi wala seetluwul affaire bi parce que instant bii affaire bi fee leer na de mooy fi jant bi war a sowe fi jant bi war a sowe moom yoneen tubaab saa saa nga xamal ko ne loolu du ci dara. waaw ida ra'aytumul layla qad aqbala min ha huna faqad aftara as-sa'im waaw mooy gisatu ngeen jant bi amul la bon fa mu dugg mu ngay leer kon loolu est ce que bëccëg gi desul non waaw kay kon mooy de toute façon kii mooy Seydina Bilal la radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mooy sahibu sharabi comme ni ñuy sahih musnad al imam Ahmad voilà ka Abdallah ibn Abi Awfa moom dane kaana alhamdulillah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safar wa huwa saa'im fa da'a saahiba sharaabihi bi-sharaab fa qaala saahibu sharaabihi law amsayta ya rasulallah thumma da'aahu fa qaala lahu law amsayta salaasan gis nga fii wax na ñett yoo ne loolu booy li gën a dëgg fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idhaa jaa'a al-laylu min haahunaa faqad halla al-iftaar aw kalimatan haadhaa ma'naa waaw yow noonu la ñëwee ci riwaaya fa hadiisu imaamu ci musnad al imaam Ahmad ci moo parce que du benn kese la ci indi indi na ci bari benn bi loolu la mu ne eh, Abdallah ibn Abi Awfa mu ne ne woon ci ak yonente bay saasaam yonent saasaam daa ne woon ci tukki fekk mu woor mu woo ki nga ne moo yor li jëm ci wàllu naanam laaj ko mu jox ko mu naan ngir dog mu ne waa mu naanam naan ko ah yonent boo xaaroon ba gën a mu woo ko ne ko mu naan ko waa boo xaaroon ñetti yoon <laughs> yonent saasaam ne ilaa jaa al layl min haahuna bu guddi gi Euh, dëgmale bàyyeekoo fee mooy fi opposé woo fi jant bi sowe faqad xalla al iftar dogu daal dinay do mooy jot aw kalimatan wala kaddu hada maanaha lii mooy maanaawam wallahu taala alam kon daal leer na ni mbir mi mooy Seydina Bilal la kon fii fa qaala li ba'd al qawmi kooku mooy Seydina Bilal taala anhu wa arda léegi kon hadis euh, baa kanta qad euh, euh, faqad aftara euh, saa'im loolu taxawoon nañ ci hadis bi ñu génn ñenn ñi ne loolu day wane ne par force mooy mu neex la mu naqari la boo wooree ma ne bu timis gi jotee moom mooy de toute façon dog yow dog nga waaw moo tax witaal manu la nekk parce que de toute façon yow yaa ngi àttee ku dog ba pare lañ lay ngay am mu neex laa ak mu naqari la waaw ñeneen ñi am ñu ne bon loolu déedéet waaw tekkiwul lool ko waxoon dañ la imam Ibn Xuzayma ni mu dàqe woon wax jooju tar ci den loolu mënu la nekk noonu sinon euh, xemmem loo bi yonent way saasaam bi xemmem loo nit ñi ñu gaaw dog loolu ban njariñ lay amati bu dee ne ñoom ñëpp ñoo dogandoo mooy bu doog jotee nga naan dara nga lekk tàndarma nga naan leneen ak moo ak ka ko deful sax yéen a yéen ñëpp dogandoo ngeen dënku <laughs> non non mooy waxtu faqad xaana loolu la ci jublu mooy jot na waxtu wi nga xam ne ci la ñu ci la ñu war a dog summa atimmul siyaama ilal layl dugg muy ngeen matal woor gi bam dugg ci guddi mooy laal ci tuuti te mooy ghurubu shams waaw tahaqquqi ghurubu shams leer na ne jant bi dugg na léegi hadis bi kon mu ngi nii eh, léegi kon taxrij baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna am luñ gisaale ci ay njàngat yoo xam ne tamit leer na ci mooy léegi dañ ciy xame ne hadis bii nii Allah lëkkaale mag suñu bunt mooy ngëneelu teel a dog yonent way saar saar ci woppam ba mu nee waxtu wi jot na mooy comme <laughs> loolu mooy yaa gulaan ndax loolu euh, euh, façon la bu ñuy xamee ne waxtu wi dugg na bu dee imaam bi moo wax ci mbooloo mi dañoo woor ñëpp ci wooru koor mu ne diw jottali ma tàndarma ji léegi te diw xam ne ne waxu ko mu jottali ko ngir mu téye ndànk léegi lay lekk loolu màndarga la buy wan ne kon dog jot na waaw yonent way saa saam le fait lu mu ne ko yaa fulaan inzil wàccal faj dax lanaa nga jël migi dax gi <laughs> jëlal ma mi dax gi yëngalal ma li nga xam ne mooy sawiq beeg ndox mi jox ma ma naan <laughs> waaw loolu alaama la mooy yoo xam ne dañ ciy xame ne lii day li mu ci jublu mooy ne doom jot na même bu dee ne zahir bi nii ci biti am nañu am doute que ne est-ce que dugg na am déet parce que bon amaana yore comme que ci tukki lañ nekk tamit mooy jant bi est-ce que nekkul ne Euh, daa am tund yi wala montagne yi ñoo ko xool na bu ko waa waaw wala ay garab yooyu waaye ca kawam mu ngay fa fa war a dugg ci kaw xaw na leer de yeneen saa saa xamal ne mbir mi loolu lépp amu ci benn solo waaw mooy dog nekkul ne da xaar ba ba mbir mi lëndëm këriis nga naan waaw al ana nag xad mu ngi door a leer déedéet waaw déedéet yow bu jant bi duggee jeex na boo gisee euh, kii lëndëm bi dëgmal bi gannaaw fa jant bi sowe guddi gi loolu doy na mooy gën mooy mooy mooy lëndëm bi mooy jant bi ba pare doo fi gis jant bi de façon loolu bu amee mooy jant bi mooy mutalaasima yi Imaamu Nawawi doon wax te mooy dëgg mooy ñett yooyu yonent way saa saa wax yépp boo gisee jant bi ah boo gisee guddi gi muy dëgmal ci mashraq bi gis euh, guddi gi ah bëccëg gi di di wane gannaaw fa jant bi dugge jant bi dugg. yooyu ñooy ànd sauf que léeg am lu la nëbb comme li Imaam al-Hafiz doon wax lu la nëbb ba yaw tax doo gis jant bi wala doo gis benn ci yooyu surtout jant bi loolu du ci dara waaw beneen boo gis day wane ne bee xew na yeneen tubaab yi saa am jàngal ñu loolu te tamit di wane teel gi xam ne ci la doon teel a dogu waaw te loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi baaw fadl ta'jilil fitr mooy loolu mooy li yeneen tubaab yi saa saa am saxoo woon. moo tax factrice fàttalekul ibn ibnu abdin bi nga xam ne ci la Masruq laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ah ñaari sahabaay yonente bi alei saatu salaam ñu ngi nii waaw ñoom ñaar ñëpp kenn gàttañ lu wucci ci yiw kenn ki day teel a dog di teel a julli timis keneen ki di yéex a dog di teel a di yéex a julli timis mu ne ana mooy teel a dog di yéex di teel a julli timis mu ne ko Abdullah ya'ni ibn Mas'ud ki ci jub noo Abdullah ibn Mas'ud mu ne ko loolu moo loolu hakaza naka noon kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna mooy loolu ibnu Mas'ud di def loolu la yonent bay saa saa noon def loolooy sunna te hadith moom lay wane kon fadlu waaw ana ngëneel fooy seet ngëneel en door ci yonent bay saa saa saxoo woon ko ba mu insister ci Seydina Bilaal ne ko defal mu mu koy mu mu mu naan ko yonent saa saa boo mënoon law am sayta doo boo a xaar tuuti alaw ta xarta hatta tumsi ba ni ngay eh, kii eh, mu ne ko mu loolu mooy sunna allahu akbar waaw laa yazaalu naasu bi xayr nit ñi duñ dañ di nekk ci yiw de maa ajjalul fitra fekk ñu ngi gaawal li nga xam ne mooy dogu kon loolu mooy alxanafiya samha lii mooy yoon wi nga xam ne daa jóge ci borom bi di dellu ci moom yomb woyof walillahi alhamdu wal minna yeneen njàngat yuñ ci mën a am ci hadith bii nii euh, mooy taalibe bi am na droit quand bu gisee ne jàpp na ne sëriñ bi est euh, lim nar def nii njuumte amu ci mu daal di koy euh, xaw a mooy daal mais ci ay waaw gis nga sëy naa bi daal li mu wax ah yeneen tubaab saa saa neewu ko yeneen saa saa affaire jotu la dana ko rek ah, ah, <laughs> dana ko dana dana ko law am sayta yoo la nga rek boo kii woon ba waaw ndax yaakaar na ne est-ce que resasal affaire bi bu baax voilà mooy loolu du lu ñu tere waaw sëriñ bi wax loo xam ne yow xaw naa la ci yow wala jàpp nga ne ah est-ce bi quand euh, nekkul daa juum waaw waaye ci loo xamante ne lu mën a nekk la yonent bi saa saa julli na jiite nit ñi julli ñaari rakka waaw kenn du ne yonent bi saa saam la du ma sa juum lool kan moo ko wax <laughs> moom ci boppam moo ne innama ana man ci la bopp mbindeef laa waaw damay fàtte waaw bu ma fàttee na ngeen ma fàttali kooku kay neewu leen man maay rasulullah sallallahu alayhi fàtte du ma ma sa daw kan moo la ko mu julli fii julli fàtte julli ñaari rakka <laughs> dul yeneen ni ñëw na ko yaa waay ya rasulallah wax na yàlla la so dañoo wàññi julli ji wala da fàtte mu ne ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci mu ne a am <laughs> dul yeneen ah yooyu saa salam yooyu ci nag am na bu ci am <laughs> non moom kay leen na man a am moom parce julli bi ñeent rakk bii yow ñaari rakk nga ko julli leen nag moo mën a am yooyu soit <laughs> da ngaa fàtte julli ñaar te ñeent nga waroon a julli wala rek yàlla mi dogal lu ko soob daa wàññi julli julli ji waroo nekkoon ñeent def ko ñaar yoneen saa saam ne ko ñaar yi nga wax nii yëpp benn ci amul <laughs> mu ne ko si am na kay yoneen saa saam ne ah laaj mbooloo mi <laughs> ah, sadaqa dul yaday mais dul yaday ci li wax noonu la defe ah Seydina Abu Hurayra ne wa fil qawmi Abu Bakr wa Umar mu ne ci mbooloo mi Seydina Abu Bakar a ngi ci mbooloo ak Seydina Umar mais waxu joon dara yooyu laa sax nag bi mu laajtee ñëpp ne ko ah wax na dëgg de <laughs> wax na dëgg de mooy moom julli woo julli ju man de julli ji moom ñaar nga ko def yéen saa saram jóg jiite leen ñaari rakk après mu sujjóot ñaari sujjóot waaw kooku dina la man du ma juum walla iyaazu billaah yooyu waxi caaxaan la ko waxu ëppal yooyu foog nañu ngi tagg yoneen saa saram taggoo ko da ngay wax lu la neex du ñëwal ci feewam ay dundam dafa leer nee na man mbindeef laa bu ma juumee da di tari di tari di tari saar di daal di juum waaw daa njëkkee xam maratu la dem après biñ biñ sëlmalee mu mu tulma ne afil qawmi ubay ne est ce que ubay a ngi fi mu ne ko waaw mu ne ko lan moo la tere woon maa mën a aka lu la tere bi ma bi nga gisee mag dak ci aaya bi aaya boobu lu tax <laughs> mooy koy ganti wooma waa léegi comme neera la moom kooku moo la wax loolu yéen di wax jàpp ne yéen a ngi koy tagg taggu ngeen ko bàyyi leen ëppal waxoon na laa tatruuni kama atratu nasaara Isa ibn Maryam bu leen ma tag tagal di waa ni ñoo xam ne bëgg ko génn ci cadre jaamu nit ma ne lu waay baax baax baax fii nit nga bindeefu yàlla nga dépassé woo ko te nag nekk bindeefu yàlla googu mooy wane foofu la mat di nekk boo ko génnee manoo mat na yàlla boo bëgg ñu nekk ay bindeefam te bindeefam lañ mën a doon dañoo mën nekk waaw yeneen laa sax ne man damay fàtte bu ma fàttee da ma fàtte yow nga ne moom voilà bëgg fee wax waxi caaxaan yooyu mooy la waaw loolu la saxaaba yi dañ koo xam moo tax naa Bilaal jàpp na est-ce que yoneen saa salaam juumul quoi parce que quand même dañoo wóor quoi léegi mu ne naa ko jox mu dog alors que affaire bi fii nii jant bi ñu dugge mais fii leer na yeneen saa saa waxaat. mu insisté waat waaye bi nekkee ñetti yoon la xam ne ah lii moom da koy am lu ko leer nañ léegi mu wàcc daal di <laughs> yëngal <laughs> jël fuwe bi yëngal <laughs> sawiq bi ndox mi soo yoneen saa sallam mu naan waaw loolu it ginnaaw njooru kon mooy loolu mën nekk waaye tamit mooy bu nee ne muraaja boobu am taalibe bi def ko sëriñ bi insisté bu baax mu xam ne ah wax dëgg du du luñ yaakaaroon dafa juum bu boobaa na xam ne sëriñ bi juumul voilà waaw te tamit bu boobaa sëriñ bi baax na après mu leeral parce que ren saa sax après bon naanul noonu rek mu jeex da leen ne gi bim naanee da leen ne summa qaala fa jabaha lahum fa shariba rasulullah saa saa mu yëngale leen bi mu jox sayna Bilaal yoneen saa saa naan après mu ne summa qaala bu wax idaa ra'aytumul layla qad aqbala min haahunaa faqad aftara as-saa'im voilà mu tegal leen ci ne bu ngeen gisee guddi gi mooy leeral. mais doo ñëw tamit naan doolaa yow même bu dee yaa am dëgg nga ñëw waaye doo leeral dara loolu taxul gaa yi dut yi di dese seen bopp te yaa ko waral noo jàngalekat bi bu dee loolu am na xam nga ne dut am na yemul euh, doyul rek nga ne eh, eh, jox ma rek jox ma jox ma dool li nga ma jox ma boo jëlee ba pare war nga koo mën a expliquer ne xam nga lu taxoon ma wax la ko lii wëg lii wa tax waaw kay bu ko defee moom dina xam yow sa jëf foo ko teg te tamit loolu dina ko jàngal pour ëllëg ak ñeneen ñi nga xam ne mën nañu jàngal ci loolu moo tax Seydina Bilaal yonent saa sallam après mu wax leen lii leeral leen waaw te ñàkkul ne Seydina Omar radiyallahu anhu li tax Imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax naan affaire bi est-ce que du lii di du Seydina Omar la woon parce que quand même xadiisam biñ génn dane yonent saa sallam riwaa Imaam Abu Ibn Khuzaymah bi rahma dane yonent saa sallam qaala lii Rasulullah man Omar man yonent saa sallam moo ma wax waaw ida aqbala al-laylu min haahuna wa adbara an-nahaaru min haahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-saa'im est-ce que nekkul ne Seydina Omar moom itam lu mel ni da koo daloon <laughs> ba yeneen saa di ko leeral moom tamit mu ne yeneen saa saram moo ne bu jant bi bu guddi gi dëgmalee di ñëw côté bii bëccëg gi di wane gannaaw fële jant bi dugg aji woor gi dog na heure dogam jot na loolu it du loo xam ne lu jomb la que ne Seydina Omar tamit. amaana muraaja bu mel noon dafa xewoon ak moom du li tax sayyidna al imam al hafiz Hajar est-ce que du pare même bu dee ne après nee na bon malgré tout ça nag hadis bi sayyidna Bilaal la quoi radiyallahu anhu parce que riwaaya imam Abu Dawud bi as-Sijistani as-Sijizi rahimahullah hmm? daal dinay leeral affaire boobu kon loolu lu am am la moo am leneen lees ciy jànge mooy que ne te nañ ko sànq ci biir wax gi mooy euh, duggug ndog moom du nekk lu dul bi nga amee mu leer la ne jant bi dugg na yeneen saa sax da ko leer te loolu tout le temps loolu la mooy de jant bi day dugg ñenn ñi di di hésiter parce li ñu xamul mooy le fait que jant bi fa muy dugg c'est c'est sûr bu duggee su bu amul nuage bu amul ay niir foofu foofu day leer loolu nag du ci dara loolu du ci dara ah. mm. ñii gars yi yéen seen wax ngeen ñii gis ngeen horizon bi feeñee jant bi ni mu leere gars yi ñii gars yi gars yi ñii gars yi ñi dogu nañ ñii wax lu amul ñii topp loolu sunna nga naan gars ni ñu ragalee koor waaw sa sam dox nañ la ko sànq sa nit ñi duñu nekk ci fekk waaw saaba teengal maan yi nag ñoom ñoom ñoom ñooy tax duñ nekk ci yiw quoi parce ñoom dañuy nekk heure bi jot ñu nekk non affaire bi def na ah non non il faut waaye yow ma ne attendre fan <laughs> waaye <laughs> yow boo doxalul demal toog te nga bàyyi gaa yi doxal quoi loolu mooy dëgg waaye xadiis yi am na leen luñ ci jàng mooy possibilité weer woor ci tukki te loolu bu li borom bi naan wa an tasuumu xayrun lakum ngeen woor de moo gën ci yéen ne woor leen après joxe euh, li nga xam ne mooy permission nit ki nga xam ne day tukki mu bañ a woor ak ki feebar waaye ki nga xam ne dafa tukki nag kooku wa an mu waaye nag ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen mais loolu à condition ko waa ji du ko du ko sonal la ah. waaw bu dee new koor gi moom daa woor daa daa tukki ba pare woor waaye sauf que kooram goog da koo kaw da koy kawute waaw boo ko gisee mel ni kuñ doon bàcc ay yar du man dara ne nemm benn bërëb rek lépp dañ ko koy defal déedéet kooku kooku moom mu dog moo gën ci moom ndax boroom bi moo ko moo ko moo ko ba pare léegi fa iddatun min ayyamin ukhar mu defi ko feneen waaye nag budul loolu moom wa an la ko lakum in kuntum ta'lamun waaw moom ngeen woor moom moom moo gën ko waaw <laughs> waaw nag moo tax te loolu li koy wane mooy yonent bay saa salaam yooyu dañu doon woor sauf que comme que bu dee dañuy dem xare lii day wane ne àggaguñu woon parce que euh, ghazwatul fathi comme li leen kenn ci soxnaam yi ne yoneen saa salaam nit ñi dañuy sikki sàkk yoneen saa salaam biñ nee foofu day waa woor wala woorul yaay Maymunatu bintul Haaris al-Hilaliyya radiyallahu anha mu yónnee ko ndox ndab loo xam ne soow a ci nekk yoneen saa salaam naan ñépp di ko gis te koor la woon voilà loolu mooy bu gisee ni parce ñeen ñenn ñi ñenn ñee ngi sonn ñeen ñee ngi nàngam mais bii dañoo woor ba timis gi di jot voilà loolu mooy c'était supportable mais surtout bu dee dañuy dajeek noon bi comme Badar bu boobaa da doon digle lu bari ne leen loolu doon digle mooy nañ dog voilà parce que loolu ci la ñuy gën a nekke euh, non seulement ñu ngi di tukki waaye ba pare di dajeeg seeni noon ci la ñuy gën euh, ñu ñàkk a woor ci la ñuy gën a amee doole gën a mën a faire face ak noon bi que bu dee dañoo woor ñii xaw a loof ñii xaw a sonn ba téye jaasi sax doo ko xaw man wala yow boo yoree flèche yi di sànni boo waree sànni ci buntu kër gi nga sànni ko ci fenêtre bi xam nga ne loolu moom day xaw a yéeme ndax xiif ñu gis fukki bu diw te benn bi diw kese fi ne ndax xiif loolu day xaw a ñàng kon loolu la mais à condition gëneelu euh, woor boo dee da tukki ramadan boo dee da tukki même ramadan li gën bu dee attan nga ko lañ la wax ah. waaw loolu nga woor moo gën bu nag moom am nga difficulté waaye tamit même bu dee yooyu amoo ko waaye tamit nga jël ruxsa gi loolu kenn du la eh yow man nga koo supporter lu la teree woor bii ci gën wax kenn waxu la ne amul droit bu ko neexee ba woor loolu lu ama am solo la dañ ci xamee tamit que imaamul Bukhari <laughs> rahimahullah gis nga buntu yi sànq bi ñuy wax fi nga xam ne fi indi hadith yi déggoo. benn bunt boo xamante ne imaamul Buxaari yi dane daf koo tudde euh, kitaabu sawm indi fa xadis bi baabu ma yuftiru bi ma ma baabun yuftiru bi ma tayassara min al ma'i aw ghayri baabun buntu <laughs> aji woor gi yuftiru day doge bi ma tayassara li jàppane min al ma'i aw ghayrihi wala leneen lu moom allahu akbar faquha al Buxaari yo fii taraajumi Allahu akbar mooy eh, mu andi lii mooy eh, li ñu ko jëndee ah fuwe bi sëy naa Bilaal jël di yëggal sawet bi ak ndox mi loolu lan la ci def ndox waaw ndox la ci def kon tam loolu la yeneen ci wàllu saa saam doge kon buntu bii nii hadis bi ak lëkkaaleem ak suñu buntu bi non seulement teel dog waaye imaam wa maa yaquluhu wa maa yuftiru ak ci kaw lan lay dog. kii gis nañ ci ndox nga ne mais ab jus la parce sawiq bi la jël boole ko ñu ne la waaw mais daa am ndox <laughs> loolu kay dugal na ko <laughs> waaw baax na ba mu ne mu remuer ko bu baax remuer ko ndox mi waaw kon mu ngi noonu dugal na ko waaw moo xam ndox mi moom kese la wala dañ koo jaxase dañ koo njar ak leneen c'est même chose dugg na moo la imaamul Buxaari yi tudd fi lool baabu buntu yuftiru nit ki day doge bi maa yet tayassara li jàppane minal maa'i ci ndox aw ghayrihi wala loolu moom loolu daa am ne yoo xam ne Euh, euh, kon gis nañ fi kon suñu beneen côté bunt bi mooy kon ndog nit ki mën naa doge leneen loo xam ne du tàndarma muy ndox waxuma la ndox boo xam ne sara euh, sar sur pan mooy ndox kese waaye ab jus wala boo xamante ne nii voilà comme sawiq bi nga xam ne lu ñu mooñ la woon ci blé bi après nga boole ko ndox mi daal di koy yëngal boo xam ne jus la woon mu neexoon ci ñoom ñu ko doon naan mooy kon comme ab ab lan sumusi voilà ab sumusi nga nga nga dogoo ko lool mën nga koo doge voilà ndax sumu si way yow sumu si moom bam nga sumu si léegi yow moom léegi dote nga ñoo joor waaw sumu si sax bari ngeen ko ñoo joor bari ngeen fruit léegi mooy yooyu fruit yi ngay jël bajo boole leen maa nga fii waaw banaana fii ñoom it nangam daal di yëngal def ci ndox yëngal def ci say yeneen assaisonnement ci wàllu pas assaisonnement ci ceeb ak ah. mais yi relevé yi rek waaw ñoo min essence ak fleur banane ak ñoo min ak fleur d'orange rek gaa yooyu <laughs> voilà yooyu mooy man nga koo doge parce que saa sam lu mel noonu la doge mooy dafa njar affaire bi voilà loolu kon kon jàngaleñ fii ne lan la doge ak li muy dogoo kon gis nañ ci lii voilà waaye bokk na tamit li nga xam ne moom lañ ciy jàngee leneen euh, mooy Euh, euh, hadith bi day wane ne parce que après ñu ñëw ci hadith bi ci tegu te gisoon nañu ko insha allah mais xam naa euh, boobu di wax ne yonent saa sallam ne bu kenn ci yéen dogee ida aftara ahadukum fa ala tam fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ci hadis boobu ne bu kenn ci yéen dogee na dogoo ci tàndarma bu dee amul tàndarma na dogoo li nga xam ne mooy ndox ndax loolu lu sell la lu laab la loolu par exemple ku mel ni ñoom imam Ibn dogoo tàndarma farata la big <laughs> ah, ah, loo foog <laughs> zahir la zahir affaire bi la jël comme que nee na yenn saa sam daa digle ida aftara bu dogo ahadu kenn kenn fal yuftir ala tamr la wax na tàndarma doge tàndarma bu dee amu ko nag fal yuftir ala ma <laughs> waaw waaw waaye bon loolu Euh, loolu loolu loolu euh, loolu nekkul loo xam ne lu dëgër la quoi que par force tàndarma boo amul tàndarma ngay jàll ndox tekkiwul ne euh, mooy parce que ci kaw loolu waa fekk waxu imam Ibn Hazm mooy yow boo toogee rahimahullah alhamdulillah ndogu jot tàndarma ne ndox ne leneen ne <laughs> soow ne fufu <laughs> ñoomin basaat ñoomin jajaar waaw ñoomin sam suumu si façon yooyu ak ñoomin ñoomin ñoomin croissant yow amoo droit eh, lekk ngoo dara jëkk croissant moom loolu <laughs> loolu lu dem na noo dog par force ma ngay jëkki <laughs> tàndar ma ngay dogee laa wax xanaa nga ñàkk koo am nga jàll ndox mi waaye moom <laughs> mais loolu ginu la dëgër quoi loolu yeneen daal salama yi lii moom lii moom dogawut tàndar ma moo imaamul Hafiz An-Nawawi ne lii dañ ciy jàng ne Eh, ah, bayaanu anna al-fitra ala at-tamri laysa bi waajib wa innama huwa mustahab law tarakahu jaaz waaw wa anna al-afdala ba'dahu al-fitru ala al-maa' waaw <laughs> mu ne hadis bii dañ ciy jàng ne mooy eh, eh, doge tàndarma moom dara la waral parce que bu waroon yeneen saa salaam quand même tàndarma xanaa duñ ne woon dañ koo ñàkkoon a ñàkk ñàkk ñàkk te te Médine lañ jóge quoi voilà bu dee safar bii li gën dëgër insha allah mooy fat fa Makka la woon mooy doon nañ te Medina moom bokk na ci yóbbal yu bi dina kii yuñ fa doon jële mooy tàndarma waaw te xamee woon nañ leen ko léegi yonent bay saa saam bon nit man na ne bon xam naa amuñ woon tàndarma mais quand même dogoowu ko dane ko yaa fulaan inzil faj dax la naa jëlal ci saliq ji yëmb yëngalal defal ñu ci ndox yëngalal ñu ko mu nekk jus nga jox ñu ñu naan waaw te loolu la dogee yi kon loolu mu ne loolu dañ da ko ciy jàng dañ ko ciy jàng que ne tàndar tàndarma lay sa bi waajib dañ koo dañ koo sopp kese nit ki bu ko fi bàyyoon maa ngi fi mu song croissant yi waaw wala ku song muru yeeg saucisson yeeg waaw ñoomin fromage gruyère yi waaw daal di boole <laughs> wala camembert wala yi nga xamante ne ñoo jëm ci yooyee eh njëkke doge loolee kenn du ne ko yow mii nag fii mën a am nga bàkkaar lu tax parce que lu tax nga bàyyi ci plateau tàndarma ji naan yow moom sale nga gën a doon ko sucré caaxaan yooyu mooy lan da nga waroon a jël ci tàndarma ji loolu kenn la ko waxul laa wax loolu laysa bi farda ah, loolu loolu laysa bi farata <laughs> loolu laysa bi farata kon loolu daa am daa am am am li nga xam ne mooy fii wallahi solo ah <laughs> waaw ah, ah. waaw imaam at-Tirmidhi nag rahmatullah alayhi solo na ne yonent bay saa saam kaana yusturu fi shitaa'i ala tamara ala tamarat wa fi sayfi ala al-ma mu ne yonent bay saa saam bu doon ne shitaa la mooy jamono ji nga xam ne jamono yi euh, taw yeeg yooyu ci tàndarma la doon doge waaye bu dee nag jamono yi euh, été bi boobu moom ci ndox la doon euh, am bi moom day tàng <laughs> ci la ci di gën a kii ah allah allah ndox la doon al imaamu al haafiz at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di solo waaw allahu taala alam kon daal loolu lii lépp daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la xam naa kon dañuy yem nii ah léegi wii di ñëw bon ñu jël xadiis bi ñu la wax sànq junjula ko léegi Euh, boole ko xadiis mooy avant dernier boole ko bu dernier bi euh, mooy bi doon ida aftara ahadukum falyuftir ala tamr te jotoon nañ ko gis insha allah way léegi nag entre temps nañ ko déglu waaw wala nañu ko déglu ñun ñëpp waaw kay waaw kay la ngay digle dañ caa njëkke waaw kay waaw <laughs> nañu ko dégluwaat ñun ñëpp hadis trois cent trente-deux la romboon nañu ko dégluwaat bu ñëwaatee bu ñu ñëwaatee dinañu gën a la la mémoire ñu naan lii gisoon nañ ko bon du ñàkk ñu taxawaat ci tuuti ci li nga xam ne mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la wax suñu bunt bii di wax ci gaaw yi dog ak lan la nit aji dog ji te aji woor ji di doge ak lan mooy li nga xamante ne moom lay wax ba'da iftaar yi après bu ñëwee ba jeexal bunt bii dina am lu ma lay wax dernière part wa ma yaquluhu ba'da iftaar dama koy bañ a fàtte moo tax lan la nit kiy wax bu dogee ba pare loolu imaamu Nawawi ci léegi mooy waxu ci dara alhamdulillah voilà waxul waa ji bu dogee pare lu muy wax waaw xanaa ñu ne yonent bay saa saam la mu wax Seydina Bilaal jox ñu mu naan ba pare après summa qaala idaa na layla da doon leeral masala mais ban ñaan lay ñaan yooyu insha dinañ ko moom nag indiwu ko fii imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ak booy dogu boo ñëwee bay dogu waaw booy dogu jamono ji ngay dogoo lam ñaan mooy yorot ci sunna